أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين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 alayhi rahmatu wa ridwanul bari ci suñ jotaay bi weesu gisoon nañ ci baabul futya ala dabbati indal jamra buntu bi nga xam ne moom lay wax ne dañuy maanaam fatwa ci kaw dabba ci eh, jamra te moom mooy maanaam bu ñuy sànni jamra gisoon nañ ci hadith sayyidina Abdullah ibn Amr ibn ta'ala anhuma mu ne fa anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam waqafa fi hajjatil wadaa fa ja'alu yas'aluna mu ne yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa dafa taxawoon ci hajjatul wadaa di eh, di di wax maanaam nit ñi nag di ko laaj gisoon nañ maanaam xadis boobu muy leeral ci ne loolu ñu ko maanaam mu jotaayu taxawaay boobu noonu muy leeral ne mu ne annahu shahida an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaxtubu yawma an-nahr ne fekk na yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di xutba ci bisub Tabaski gisoon nañ ci baabul xutbati ayyaama minan mooy bis bi nga xam ne moom moo wax ci ne xutba dañ koy def ci bis yi nga xam ne moom mooy bisu minan te moom mooy bis yi nga xam ne moom lañu wax ayyaamu tashriq mooy bisub Tabaski ak ñett fan yi nga xamante ne ñoom ñoo ci tegu ñu gisoon ci hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam xataba an-nas yawm an-nahr mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa xutba ci ndax nit dafa xutba nit ñi bisub tabaski te bis boobu ci bis yi nga xam ne mooy bisu minan yi la bokk naka noonu eh, gisoon nañu ne xutba na yawma arafa naka noonu gisoon nañ hadith sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu mu ne xatabana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yawman nahr ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xutbaloon nañu bisu ah, tabaski ah, beneen bi tamit moom mooy hadith sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma mi nga xamante ne tamit ba tey ci loolu la jëm muy ne yonent bi sallallahu mu ne waqafa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yawman nahr bayna al-jamrati fi hajjati allati fi lxajjati allati xajja biha mu ne wa waqa mu ne mu ne euh, bi nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam taxaw na bisu tabaski ci diggante jamra yi maanaam place yi ñuy sànnee jamra euh, euh, mu daal di aj ci aj bi nga xamante ne moom mooy aj bi mu aj te boobu rek la aj te mooy xajjatul wadaa kon yooyu yëpp day dëgëral li nga xamante ne moom mooy lu taxoon indi ko imam al-Bukhari léegi nag mu ne baabun hal yabitu ashabu siqayati aw ghayruhum bi makkata layali minan layali minan mu ne baabu ñi nga xam buntu bu hal yabitu ndax dana fanaan ashabu siqaya ñi nga xamante ne ñoom ñooy boroomu nandal gi ah, te ñooñu gisoon nañ ni waa banul abbas la maanaam te ngir ne waa banul mutallib ñoom ñoo ko doon ñoo ko doon Euh, mun ne ñoo ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te ñoom ñoo koy donnante aw ghayruhum wala boog keneen ku dul ñoom te moom mooy ñi nga xam ne dañoo amee ngàntu mel ni dañoo am feebar wala boog loo xam te ne lu mel ni moom la ndax ñooñu dinañ fanaan bi makkate ci makka la yaaliya minan bi fani minan yi maanaam képp koo xamante ne xëy na da ngaa feebar ñu war nga nekk hôpital masalan nga xam ne makka nga ne wala boog nga nekk ci leneen loo xam ne xëy na beneen ngànt boo am la bu la téye ba tax munoo nekk minan ak yu mel noonu yooyu yëpp masalan nga war a toppatoo néew wala yu mel noonu euh, ñooñu ak ñi nga xamante ne dañuy nàndalaate wala ñi nga xamante ne dañoo war a toppatoo ñu euh, organisation wu aj gi yu mel noonu fekk ñu bokkoon ci biir aj gi euh, ñooñu ñëpp dinañ am maanaam dinañ leen mën a wàññil wàcceel le fait que ñuy war a fanaan minan ndax fanaan minan li nga xam ne moom mooy atte moom mooy waajib la dafa war maanaam loolu borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dëppoo nañ ci ba mu def fuqaha wa hanafi rahmatullah alayhim ndax ñoom dañoo jàpp ne sunna la waaye li nga xamante ne moom mooy li ci war nag moom mooy bu fekkente ne benn fan nga manqué benn fan nga fanaanul minan euh, mudd ngay joxe bu dee ñaari fan ñaari mudd ngay joxe waaye bu fekkente ne ñetti fan la maanaam bu boobaa li nga xam ne moom ngay joxe moom mooy euh, da ngay de deret maanaam loolu moom mooy li nga xam ne moom lañ koy euh, faje léegi nag loolu mu imam allah Hanafi rahmatullah dañoo jàpp ne comme ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, ashabu siqaaya ñoom dañ leen a mayoon ñu toog Makka ñu toog bañ a ñëw fanaan Minan ñu ne bu fekkonte ne fanaan gi dafa war kon ñoom duñ leen fanaan loo waaye ñeneen ñi ci des jumhur dañoo wax ne han kay déedéet loolu tegtalewul ne warul euh, dégg nga mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab ilayhi haddathana Muhammad ibn Ubayd ibn Maymun Euh, te moom mooy al-Qurashi al-Jad'ani rahimahullahu ta'ala Abu Ubayd mooy daakantalam al-Qurashi moom mu bokk fukkeelu génération bi rahimahullahu ta'ala moom Abu Hatim daal di koy tagg daal ni cheikhul sëriñ la euh, imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala mu ne saduqun yukhti maanaam ku dëggu la waaye nag day lëli day juum mu ne qaala haddathana Isa ibn Yunus te mooy ibn Abi Ishaq euh, ibn Abdullah ibn Ali as-Sabi'i maanaam ndax ibn Dhi Ahmad ibn Sabi'a di sët Abu Ishaq as-Sabi'i mooy Abu Amr mooy daqatam di ba Abu Muhammad al-Hamadani al-Kufi rahimahullah bokk ci juróom ñetteelu génération bi génn àdduna cent quatre-vingt-unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca mu ne an Ubaydullahi te moom mooy al-Umari Abu Usman Ubaydullahi ibn Umar ibn Hafs ibn Asim ibn Umar ibn al-Khattab an Nafi' mawla ibn Umar an ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma mu ne raxasa woyofal na an-nabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam mooy woyofalal na ñi nga xamante ne ñoom ñooy uh, waa mooy ashaabu siqaaya te loolu moom moo tax maanaam loolu day dëgëral mazhabu jumhurul ulama rahmatullah ne ñoom dañ leen a woyofalal waaye ñoom rek lañ woyofalal ñeneen ñi ci des nekk moom dafa nekk loo xamante ne lu war lay daal di doon ci ñoom mu ne qaala bilisnaad muttasil fi al kitab lay haddathana yahya ibn musa te moom mooy ibnu abdu rabbihi ibnu salim al-hadani muy abu zakariya muy abu zakariya al-hadani rahimahullahu taala Euh, moom euh, maanaam euh, al-Balkhi di maanaam aslu maanaam aslam nekk Kufi mu nekk cosaanam moom mi ngi bokk ci fukkeelu génération bi génn àdduna deux cent trente-neuf bi mu année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca Balkh moom mu ne qaala haddathana Muhammad ibn Bakr te mooy ibn Usman al-Bursani Abu Abdullah dañ koy Abu Usman al-Azdi al-Basri rahimahullahu ta'ala Euh, di euh, juróom-ñeent bokk ci juróom-ñeenteelu génération bi génnaat na deux cent troisième année ginnaaw gàddaay yonent bi euh, sallallahu alayhi wa alihi wa sallama mu solo ci Imraan ibn Muhammad al-Masdidi ak al-imam Ibn Jurayj mu ne qaala akhbaranaa Ibn Jurayj mu Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj al-Makki rahimahullahu ta'ala di al umawi moom euh, rahimahullahu taala mu ne euh, axbarani Ubaydullah muy al umari an Naafi' an ibn Umar radiyallahu taala anhuma mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ne yonent bi sallallahu alayhi azina joxe na digal maanaam kon ci riwaaya euh, Isa ibn Yunus moom raxasa la wax maanaam woyofal na amma riwaaya Ibn Jurayj moom azina la wax mooy ndigal. mu ne qaala te azina maanaam joxe na ndigal tamit loolu lay tekki rek maanaam izn ak amru loolu leen noonu wutale izn moom mooy ndigal liy tekki permission alors que euh, amru moom mooy ndigal bi tekki ordre commandement maanaam ñaar yooyu wute bi nga xamante ne nag moom lay wax fii maanaam fii ndigal moom mooy may nañu lax nga def loolu moom mooy euh, kon loolu tamit day dëgërël ma dëgëral mazhabu jumhurul ulama rahmatullah alayhim waaye Hanafi rahmatullah ñoom dañ naan bu doon ne lu azima la maanaam lu ñu dogu la kon bu boobaa ak woyofal du ci mën a ne euh, mu ne qaala tamit bil isnaad al muttasil fi al kitaab la haddathana Muhammad ibn Abdullah euh, ibn Numayr te moom mooy al-Hamdani al-Khariqi rahimahullahu ta'ala Abu Abdurrahman euh, al-Kufi génn àdduna deux cent trente-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ibn Numayr bokk ci fukkeelu génération bi mu ne qaala haddathani abi te mooy abdullahi ibnu numair alhamadani rahimahullahu taala abu hisham bokk juróom-ñeenteelu génération bi gane adduna cent dix-neuvième année génn adduna cent dix neuvième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam cent quinzième année deux cent quatre-vingt-dix-neuvième année mu ne euh, mu ne qaala haddathana ubaydullah mu ne qaala haddathani nafi' tamit dañu gis ne riwaaya bi mooy ak tahdis daf am maanaam kon Ubaydullah moom daf ne haddathani Nafi' ci yeneen riwaaya maanaam an ana la def maanaam an Nafi' an ibn Umar Ubaydullah an Nafi' an ibn Umar fii Ubaydullah dafa wax ne lan haddathani eh, Nafi' an ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma anna Abbas nag sayyidina Abbas radiyallahu ta'ala anhu ista'zana laaj na ndigal maanaam sàkku na ñu woyofal ko ñu jox ko ndigal ñu may ko dégg nga sàkku na ñu may ko ñu jox ko ndigal annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam li yab itam ngir mu fanaan bi Makka te si Makka layaa liya minan sanu minan yi maam ngi gis ne kon woyofal gi dafa am sabab bu tax kon loolu day tegtale ci mazhabu jumhur rahmatullah am ne kon fanaan foofu dafa nekk loo xam ne dafa ràññeeku mu ne min ajli siqaayatihi ngir ne sababuk ne moom mooy nandal maanaam nandal gi muy nandal ñi nga xamante ne ñoom ñooy xijjaaj yi fa azina la yonent bi sallallahu alayhi jox ko digal mu ne taabaahu topp na ko ci waxin woowu uh, abu usama te moom mooy hammad ibn usama ibn zayd al-qurashi uh, di waa kuufa uh, waa uqbat ibn khalid moom itam mooy ibn uqbat ma khalid ibn uqbat ibn khalid ta'ala Euh, moom it waa Kufa la rahimahullah bokk ci juróom-ñetteelu génération bi génn àdduna 188e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa Abu Damra te moom mooy Anas ibn Iyad ibn Damra ah, rahimahullah ta'ala al-Laysi di waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam ñii ñëpp ñoo bokk li ñu wax mooy lan sàkku na ndigal Yonent bi ah, sallallahu alayhi te lii gisoon nañ ñi seen yenn riwaayaat yi gisoon nañ ko ci lu eh, jiitu kon yii yëpp di dëgëral mazhabu jumhur te gisoon nañ xadis bi xadis numéro euh, mille six cent trente-quatre imam al-Bukhari rahimahullahu taala euh, indi woon la ko foofu foofu la indi woon riwaaya Abu Damra bi mu jël ko Abdullah ibn euh, Abil Aswad mu jël ko ci Abu Damra muy Anas ibn Ayyad ibn Damra foofu même kon ak fii nii moom mooy fi nga xamante ne fii tamit rek la ko imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi te fii la koy euh, mujjee indi riwaaya Abu Usama bi moy imam Muslim solo na ko hadith numéro mille euh, trois cent quinze euh, imam Abu Dawud solo na hadith bi tamit hadith numéro mille neuf cent cinquante neuf moom it riwaaya ibn ak riwaaya Abu Usama bi mooy Hammad ibn Usama al imam ibn Maaja tamit solo na hadith bi muy hadith numéro trois mille soixante cinq Euh, moom it euh, riwaaya Abdullah ibn Numayr la moom mi ngi ko solowee ci Ali ibn euh, Muhammad ibn Ishaq ibn Abi Shaddad muy Abul Hasan mu jële ko ci Abdullah ibn Numayr moom mu ne qaala haddathana Ubaydullah maanaam kon foofu tamit moom imam Ahmad ibn Hanbal in na ko hadith numéro quatre mille six cent quatre-vingt-onze quatre mille sept cent trente et un quatre mille huit cent vingt-sept ak cinq mille six cent treize kon ñu gis ne hadith bi waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko ba mu def imaam euh, at-Tirmidhi ak imaam an-Nasa'i rahmatullahi ala al-jami' waaye képp maanaam ñoom ñii ko indi ah, euh, maanaam imaam Bukhari fii la ko mujjee indi te kon waa ashaabu kutubu sitta solo nañ ko moom des imaam at-Tirmidhi ak imaam an-Nasa'i rahimallahu al-jami' mu ne baabu ramyil jimaari buntu sànni jamra baabu ramyil jimaari buntu sànni jamra maanaam sànni jamra nag dafa bokk ci li nga xamante ne moom mooy euh, sunna yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ci xaj maanaam mi nga xamante ne noonu lay doxale tamit borom xam-xam yi rahmatullahi alayhi boole ko ci waajibaatul xaj ji maanaam yi nga xamante ne ñoom danoo war ci aj képp koo xamante ne da ngaa aj foofu nag euh, dafa am ay maanaam danga nga war a tuur deret maanaam kon mu bokk ci yi nga xamante ne dañoo ay waajibaat lañ moo tax sànni jamra dañ koy def ci ñetti ñetti fan yi comme ni nga xam ne moom mooy jam bu njëkk bi maanaam mooy bisub ki dañ koy def boobaa nag li nga xamante ne moom la ñuy sànnee jamra moom mooy dañuy njëkk sànni jamratul aqaba rek la ñuy sànni moom mooy jamra bu mujj bi ñaari fan yeneen yi ci des dañuy sànni jamratul ula jamratul wusta ak jamratul aqaba boobu tamit dañ koy daal di sànni ñi nga xamante ne tamit moom mooy buñ waxtu sànni ko bu fekkente ne ci bis bu njëkk bi la comme niñ ko gisee woon moom mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy borom euh, tànn yi maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoom lañ woyofalal ñoom muy boroom ngant yi ñoom mën nañ ko def laataa fajar waaye ñi ngeen ñeneen ñi ci des nag ñoom bu fajar gi xaree lañ koy def waaye loolu moom mooy mazhabu ñi nga xam ne ñoom ñooy Shafi'i ak Hanabila rahmatullah alayhim amma mazhabu Hanafiyyi ak Maliki rahimahumullah mooy ne ñoom dañ koy def ginnaaw bi ñu jullee fajar ba noppi maanaam euh, ginnaaw bi jant bi bopp jógee maanaam bu jant bi jógee ci lañ koy def waaye li nga xamante ne moom mooy euh, àtte waxtu yi nga xamante ne Euh, foofu boo ko fa defee maanaam mooy waxtu bi ñuy tànn ba foofa moom mooy comme niñ ko gisee woon moom mooy ba jant bi maanaam euh, ba ba ba bi so maanaam euh, bu jant bi demee bay waaj a jéng mooy foofu lañ koy foofu lañ koy tànne waaye loolu moom mooy bu njëkk bi am amma ñaareelu fan yi ak ñetteelu fan yi li nga xam ne moom la ñuy tànn mooy ginnaaw buñ jullee tisbaar ba pare la ñuy sànni jamra maanaam loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy lu gën waaye nag ci bëccëg gi lañ koy def kenn du sànni jamra maanaam guddi gi te bu fekkente ne nag guddi gi dafa jot te sàn sànniwuloo jamra foofu tamit borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wuute ñi nga xamante ne ñoom ñooy jumhurul ulama ci fuqaha u maliki ak shafi'i ak hanabila rahmatullah alayhim ñoom dañu ne mënta ñàkk lu dul ne nga sànni ko ci waxtu yi nga xamante ne moom mooy balaa guddi gi di jot balaa timis ndax soo ko defee ci ginnaaw gi maanaam moom mooy bu guddi gu duggee nga doog koo def bu boobaa yow li nga def dañ koy dafa nekk loo xamante ne lu ñuy Euh, euh, du maanaam da ngaa mooy ndigal maanaam mooy nga li nga xamante ne moom mooy jamono ji nga xam ne moom nga ko war a def bu boobaa ci ñoom dañ naan dañ naan la dañuy daal di tuur deret wala ah, maanaam ngir nga jañ ko am nag ñi nga xamante ne ñoom dañoo jàpp ne ma Maliki rahmatullahi alayhi ñoom dañ lay tuurloo deret waaye ñi ci def ñoom dañ ne rek day wulu war maam mooy nga ndigal donte duñ la tuurloo deret waaye xanaf xanaa bi lay rahmatullahi alayhi am na ci ñoom riwaaya buy wane ne da ngaa war a tuur deret amma Hanafi nag moom rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne dara waru maanaam ñoom dañoo jàpp ne sunna la rek maanaam nga def ko waxtu woowu sunna la waaye boo ko defee ci guddi gi dagan na maanaam kon ñoom lool moom moo wutale borom ko xam ne rahmatullah alayhim uh, wa qaala Jaabir mu ne sayyidina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma mu ne rama sànni na annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam hadith sayyidina Jaabir muy gudd boobu radiyallahu ta'ala anhu bi ñuy melal xajju yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam de dafa sànni eh, jamra yawma nahri bis bi nga xamante ne moom mooy ki tabaski doxan ci yoor yoor warama mu sànni ba'da zalika ginnaaw loolu nag ba'da zawali ginnaaw jengu jant bi maanaam ginnaaw tisbaar ki la sànnee yeneen yi ci def loolu moom moo tax borom koo xam ne rahmatullah ne waxtu wi nga xam ne moom lañ koy sànni ci yeneen fan yi mooy ayyaamu tashriq yeneen fan yi moom mooy lan mooy ginnaaw tisbaar moom lañ koy sànni waaye bu fekkente ne bisu tabaski la moom liñ koy sànni moom mooy ci yoor yoor gi moom mooy yi nga xamante ne moom mooy jamono ji ñu ko war a sànni yoor yoor nag moom moo waral borom ko xam tamit wuute rahmatullah alayhim ndax balaa ndax bu fajar gi xare balaa jant bee jóg mën nañ koo def waaw wala déet te wuute googu gisoon nañ ko ci buntu yi nga xamante ne ñoom ñoo yi weesu walillahi alhamdu wal minna mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi al kitaabi la haddasanaa Abu Nu'aym te moom mooy al imaam al Fadl ibn Dukayn qaala haddathana Mis'ar mooy ibnu Kudaam ibnu Zahirata ibnu Ubaydata euh, al-Aamiri muy euh, Abu Salama mooy daakantalam al-Hilaali al-Kuufi rahimahullahu ta'ala bokk ci juróom-ñaareelu génération bi génn àdduna 153e année ginnaaw gàddaay Yonent bi euh, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Euh, imam Shu'ba rahimahullah moom moom al-mushaf la ko daan tudde muy téere bi maanaam moom tellement que maanaam dafa nekkoon moom euh, rahimahullahu taala dafa nekkoon koo xamante ne dafa yéeme woon euh, moo tax ki nga xamante ne moom mooy Shu'ba ibn al-Hajjaj ak Sufyan ibn Sa'id as-Sawri suñu wuute waan ci benn mbir daan naan dem ci mizan bi maanaam mooy ci balance bi te misar bii lañ daan wax ne moom moo nekkoon seen balance maanaam kon nga gis ne Euh, dafa nekkoon loo xamante ne ku ku ku kaay woon la ci ñoom euh, rahmatullahi alal euh, jamii nga xamante ne moom dañ koo boole woon ci ñu gënoon a dëgër ko Yahya ibn Sa'id al-Qattan dana kaana min asbati an-nas dafa bokk ci ñu gënoon a dëgër ci biir nit ñi ba noppi ñoom dañ ko doon yamale maanaam comme al imam Ibn Awn ni mu mel ci wa Basra moom noonu la meloon ci waa Kufa maanaam rahimahullahu ta'ala te mu al imam Mus'ar ibn Qudam Euh, al-Hilaali al-Aamiri rahimahullahu ta'ala maam ci génération bi nga xamante ne moom la bokk muy juróom-ñaareelu génération bi mooy bu ñoom Shu'ba ñoom Sufyaan ibn Sa'iid ñoom imaamu Maalik ñooñu mooy génération boobu ibn Uyayna Layth ibn Sa'd ainsi de suite ñooñu noonu génération moom ah, bu baax boobu rahmatullahi ala al-jamii' mu ne qaala sa'altullah wa mu ne euh, kon Mis'ar nettali na mu ne an Wabara mooy. Euh, ibn Abdurrahman al-Musalli euh, rahimahullahu ta'ala mu Abu Khuzayma mooy daqatam dañ ko wax tamit Abul euh, Abbas al-Musli al-Kufi rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna cent seizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te bokk ci ñeenteelu génération bi rahimahullahu ta'ala annahu qaala mu neena sa'altu laaj na ibn Umar sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma mata ana kañ armi lay sànni aljimara jamray maanaam jan sànni jamra jamono jan laa ko war a def qaala mu ne su sànnee imamaka euh, sa imam rek farmi na nga ko sànni euh, dégg nga euh, moom kon kañ lay sànni jamra mu ne ko sa imam su ko defee sànni ko maanaam loolu li muy tekk mooy jamono ji mu dagan yépp ci nga sànni ko te mooy bëccëg gi yépp saa yu ko ci imam bi defee def ko maanaam yow ma bul bul bul ne masalan ah comme kat yonent bi sallallahu alayhi jamono jii la ko defoon man même bu fekkente ne masalan damaa jóge Sénégal wala mu jóge Nigéria wala mu jóge Indonésie wala mu jóge France maanaam mbooloo mi nga xamante ne moom laa àndal te mbir mi dañ koo organiser ah, maanaam bu ma ñëwee ñoom bu fekkente ne waxtu bee lañ ko defit maanaam man du damay mooy organisation bi dem def di leneen déedéet bul def loolu toppal li nga xamante ne moom la imaam bi def maadaama ñi ngi koy def ci waxtu wi nga xamante ne dagan naa def te borom xam-xam yi rahmatullah alam dëppoo nañ ci ne mën nañ koo def te moom mooy bëccëg gi loolu kon loolu tamit dafa war a nekk loo xamante ne lu ràññeeku la ci kaw loolu maanaam mënuloo layee ne euh, lii moom mooy li gën a baax ci kaw maanaam ci yàq li nga xam ne moom mooy organisation bi loolu tamit beneen mbir la boo xam ne bu mat a am bu mat a bàyyi xel la te loolu day dox ci mbir yu bëree bëri maanaam du ci ak bii kese lay dox waaye day dox ci ay mbir yu bëree bëri ci attey l'islam yi mu ne qaala moo tax mu ne ko fa iza rama su sànne imaamu ko sa imam farme sànnil maanaam fa aattu nee na ma daal di baamu alayhi ci moom almasalata laaj bi ma laajaat ko qaala mu ne kunna ñun day eh, nataxayyanu dañ doon négandiku waxtu yi nga xam ne maanaam dañ doon xool waxtu yi nga xamante ne moom eh, lañ daan eh, lañ ko war a sànni mooy kañ mu ne fa iza zalat ash-shams moo tax su su jant bi jengee rek ramay naa ñu daal di sànni maanaam lool tamit euh, mooy li nga xam ne moom mooy li gën mooy organiser wu ci anam koo xamante ne yow bi nga xam ne yaay imam bi tamit maanaam nga teew nga nga daal ko foofu boo defee nit ñi mën koo def maanaam bu jëkk bi def koo wax li nga xam ne mooy li généralité bi nit ñëpp war a doxale ñaareel bi ci des mu ne ko nag ah ñu waaye waxtu wi gën te ñun jamono jooju lañ ko daan def moom mooy jamono ji ngir ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jamono jooju la ko daan def waaye loolu moom mooy yeneen fan yi maanaam pas bisu tabaski waaye yeneen fan yi nga xam ne ñoom ñoo ci nekk ci ayyamu tashriq xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala bokk na ci xadis yi mu wéetoo wallif imam Muslim te moom imam al-Bukhari rahimahullahu taala fii rek la indi xadis bi imam Abu Dawud a sijistani na ko xadis numéro 1972 imaamu Maalik in na ko xadis numéro ñu gis ne xadis bi waa xaabu kutubu sitta ñaar rek ñoo ko ci indi mooy imaam al-Buxaari ak imaam Abu Daawuda te képp ku ko ci indi benn yoon rek nga ko ci indi rahimallahu al-jamii mu ne baabu ramyil jimaari min batnil waadi baabu buntu ramyil jimaari sànni gi nga xamante ne euh, moom euh, la ñuy sànni euh, jamra maanaam moom mooy min batnul waadi dañ ko war a defee ci eh, batnul waadi mooy biiru maanaam diggu xur bi ah, te ah, moom mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi eh, wa bu daan sànni jamra ah, da daan nekk fi nga xamante ne moom mooy da daan jóge ci batnul waadi maanaam foofu la daan jóge mooy ci diggu xur bi maanaam ngir dem eh, ngir mën a sànni jamra te moom mooy jamratul Euh, aqaba ndax jawratul aqaba foofu la nekk ci wetu masjidul xiif euh, bi nga xamante ne moom mooy jumaa yu Mina fi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon jullee euh, ci wetam foofu la maanaam foofu la nekke moo tax foofu la daan jóge di sànni jamra rawatina mooy jamratul aqaba maa jamra bi nga xamante ne moom mooy jamra bu njëkk bi mu ne qaala bil isnaadil muttasil fil kitaab haddasanaa Muhammad ibn Kasiir te moom mooy al-Abdi Abu Abdullah al-Basri rahimahullahu ta'ala mu ne qaala axbaranaa Sufyan moom mooy ibnu Sa'id ath-Thawri mu an al-A'mash mooy Sulayman ibnu Mihran al-Asadi al-Kahili an Ibrahim mooy ibnu Yazid an-Nakha'i an Abdurrahman te moom mooy ibnu Yazid ibnu Qays an-Nakha'i rahimahullahu ta'ala moom doomu frère Alqama la Alqama ibnu Qays an-Nakha'i rahimahullahu ta'ala Abu Bakr mooy daqantalam an-Nakha'i rahimahullah di waa bokk ci ñetteelu génération bu a neuf cent treizième année ginnaaw a Yonent bi sallallahu alayhi wa qaala mu ne rama sànni na Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu min batnil waadi maanaam jóge ci li nga xamante ne moom mooy xur nga xam ne ah, moom mooy mooy maanaam diggu xur wi fa ma ni ko yaa aba Abdullah yaa aba Abdurrahman maanaam mooy daqantalam ah, Abdullah ibn Mas'ud naam Ah, jazakumullahu xayran waa Kuufa lañ ah, waa Kuufa ñoo solo xadiis bi ah. waaw waaw mooy waa Kuufa lañ maanaam ñëpp waa Kuufa lañ xadiis bi ñi ko soloo ñi ñoom ñëpp waa Kuufa lañ ba mu Muhammad ibn Kathir ñoom mooy al-Basri maanaam ci ngay xamee ni ndax waa ne Abdullahi ibn Mas'ud la naam kon moom nee na radiyallahu ta'ala Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala mu ne ko yaa mu ne fa qultu mu ne ko yaa Aba Abdurrahman eh, yow Abu Abdurrahman la dàqantal sayyidina Abdullah ibn Mas'ud la radiyallahu ta'ala anhu eh, dafa bokk ci dàqantal mooy Abu Abdurrahman mu ne eh, fa qultu ne man ko yaa Aba Abdurrahman inna naasa nak nit ñi de yarmuunahaa ñoom ñu ngi koy sànni min fawqihaa di tukkee ci kawam moom ci kawam la ñuy nekk tukkee fa di sànni jamra bi fa qaala mu ne wallazi waat naa ci nga xam ne laa ilaaha amul benn buur ghayruhu moom hada fii ma taxaw maqaamul lazi mooy maqaama bi nga xamante ne unzilat ci la wàccee alayhi ci moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam suratul baqara sallallahu alayhi wa sallam maanaam ci moom la wàccee suratul baqara foofu fii lañ ko wàccee mu ne wa qaala abdullahi ibnul walid te di nga di leen gis ci kanam insha allah taala ne maanaam appellation bi maanaam woote ji ne suratul baqara noonu lañ ko war a waxee mais loolu daañ ko gis léegi insha allah taala mu ne abdullah ibnul walid ibn maymun Euh, al-Qurashi rahimahullahu ta'ala muy Abu Muhammad euh, di al-Umawi al-Makki euh, moom ci fukkeelu génération bi la bokk nekk waa Makka mu ne qaala haddathana Sufyan muy ibnu Sa'id ath-Thawri qaala haddathana al-A'mash maanaam kon li leen wutale riwaay bu Abdul Walid Abdullah ibn al-Walid ak bu Muhammad ibn Kathir mooy Muhammad ibn Kathir moom dafa ne akhbarana Sufyan kii ne xaddasanaa Sufyaan bi ci des mooy Sufyaan ibn Uyayna fii dafay leeral ne Sufyaan dafa ne xaddasanaa al-A'mash an Ibrahim te am na benn mbir boo xamante ne euh, bu mat a bàyyee xel la moom mooy euh, al-A'mash euh, comme mu mudallis la waaye Sufyaan ibn Sa'iid as-Sawri du solo lan lu dul lu lu wóor naam Sufyaan ibn Sa'iid as-Sawri foo gisee ci càll la ci kaw ngay xool waaye ci suuf moom lépp wóor voilà maanaam moom ñoom imam Malik ñoo nuroo ak Shu'ba ak Mansur ibn al-Mu'tamir maanaam ñooñu noonu ñooñu yëpp noonu lañ mel voilà euh, kon euh, hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala solo na ko hadith numéro mille sept cent quarante mille sept cent cinquante moom mooy hadith yi di ñëw nii dinañ ko gis léegi insha allah taala maanaam yii ci yooyu la ko indi imam Muslim indi na ko hadith numéro mille deux cent quatre-vingt-seize ñeenti yoon imam Abu cent 74 imam at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 900 imam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro 3070 ba 3073 imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 3030 imam Ahmad ibn Hanbal lu bari la ko indi kon ñu gis ne xadis bi ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko rahimallahu al-jamii' mu ne baabu ramyil jimaari bi sab'i xasayaatin baabu buntu ramyil jimaari sànni gi ñuy sànni jamra bi sab'i xasayaatin ci juróom ñaari xeer maanaam juróom-ñaari xeer yooyu tamit borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dëppoo nañ ci bu nekkee ay xeer xeer yi dañoo war nekk ay xeer yu ndaw maanaam jarul muy nekk maanaam ay maanaam du nekk ay doj maanaam du nekk ay xeer yoo xamante ne euh, xeer yu ngand lay doon nga xam ne boo koy sànni da ngay am problème sànni ko wala euh, ak yooyu boo moytu sax sa loxo bi faxat faxat wala yu mel noonu déedéet maanaam ay xeer yu ndaw rek lay daal di nekk waaye nag charte xeer yooyu nan la ñu war a mel loolu borom xam-xam yi rahmatullah alayhim tamit wuute nañ ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u euh, maanaam mbooloo borom xam-xam yi maanaam Maliki ak Shafi'i ak Hanabila rahmatullah alayhim ñoom jàpp nañ ni faaw daa war a nekk ci xeer yii nii maanaam suñu maanaam xeer euh, lu nekk ci suuf si loo xam ne maanaam euh, ci suuf la nekk donte ban bu wow la waaye ñi nga xamante ne ñoom ñooy Hanafi rahmatullah alayhim ñoom dañ lépp loo xamante ne ci cosaanu suuf la rek maanaam cosaanu suuf la maanaam matériaux bi nu mën a mel loolu baax na euh, waaye nag ñoom dañ ne waaye nag waruta nekk tamit loo xamante ne euh, dafa cher comme lu demee nekk or wala jamaa maanaam ngir ne bu nekkee or wala jamaa parce que euh, dootul nekkati maam suufe gi dootul dootul a nekkati suufe te maanaam dañuy namm toroxlu xeetu xeetu toroxlu ci biir bu ñuy sànni jamra ndax jëmmi sànni jamra ci boppam maanaam xegma bi nga xamante ne moom moo nekk ci ginnaaw laqatu ci ginnaaw moom mooy nit ki taxaw gi muy taxaw taxawaayu kuy xaañ seytaane maanaam ci ne euh, di bàyyi xel comme que seytaane dafa nekk koo xamante ne daa iman dafay lottal day day day day day xiirtal nit ñi ci mooy yàlla comme li nga xamante ne noonu la bëggoon a xiirtalee Seydina Ibrahima Seyd Seydina Hajara ak Seydina Ismaila alayhimu salaatu wassalaam ni mu bëggee woon a xiirtal leen ci ñu moy ndigalu borom bi subhaanahu wa taala loolu tamit moo tax ñoom maanaam loolu lay représenté ñoom sànni gi ñu ko doon sànni xeer sànni gi ko doon sànni jamra loolu moom mooy tamit sànni gi nga xamante ne moom la ñuy sànni jamra euh, ki nga xamante ne moom mooy seytaane maanaam doonte euh, jëf la joo xamante ne weesu na waaye ñun buñ koy def dañuy représenté wu ne ah wax dëgg yàlla ñun dinañ ko def parce que seytaane moom daa iman daf ñuy xiirtal ci lu bon maanaam kon tey bu ñu taxawee ne dañ koy jam dañuy parce que tout simplement euh, moom maanaam dañuy dañ koy wan ne ko ñun bañ nañu moom li nga xamante ne moom lay def te bokk na ci li tax seytaane ñu tuddee ko ar-rajim mooy ko ñu jam ki ndax ar-rajmu moom mooy jam ah, bu ñu lay jam xeer mu loolu mooy rajmu maanaam nga gis ne jamra ak rajmu ñoom ñoo bokk ay xaraf yi leen composé boo seetloo maanaam ah, ah, euh, ci seen racine yi seen radical yi ndax plurielu jamra maanaam mooy jimaar comme ne noonu lañ ko gis jiin bi ak miim bi ak raa bi dañuy dellu mm, kon juróom-ñaari xeer la war a nekk comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee mu ne zakarahu ibn Umar sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma tudd na ko an nabi mu jële ko ci yenente bi euh, sallallahu alayhi wa alihi euh, wa sallama euh, moom hadith boobu dinañ ko gis ci kanam insha allahu taala moom mooy hadith yi nga xamante ne moom mooy hadith ginnaaw ñaari buntu ci kanam dina ñëw insha allahu taala mu ne qaala bil isnaad al muttasil fil kitaab la haddathana Hafs ibn Umar te moom mooy ibn al-Harith ibn Sakhbarat al-Azdi an-Namari rahimahullahu taala muy Abu Amr mu ne qaala haddathana Shu'ba mooy ibn al-Hajjaj an al-Hakam te moom mooy ibn Utba al-Kindi Euh, an Ibrahim muy ibn Yazid an-Nakha'i an Abdurrahman ibn Yazid ibn Qays an-Nakha'i an Abdullah ibn Mas'ud al-Hudhali radiyallahu ta'ala anhu annahu intaha nekkat moom daytalu na ila al-jamrati ca jamratul kubra bu mag bi moom mooy jamratul aqaba ah maanaam moom foofu la ba nga xam ne foofu la ne ja'alal bayta mu daal di def nag néeg bi euh, an yasaarihi ci càmmoñam moom foofu la nekke wa maanaam muy kaaba gi kaaba gi nekkee ci càmmoñam wa minan minan an yaminihi nekkee ci ndeyjooram warama mu daal di sànni nag bi sat an ci juróom-ñaar maanaam mu sànni juróom-ñaari euh, jamra juróom-ñaari xeer waqaala mu daal ci teg ne maanaam bi mu sànnee juróom-ñaari moo tax sànnee wiin wi tamit maanaam mooy sànni gu woyof rek maanaam ni nga taxawee noonu ngay jël xeer bi nga sànni noonu rek maanaam jarul ngay def comme ni nga xamante ne maanaam euh, kuy xaañ wala yu mel noonu di def day def sànni gi maanaam ndax dafa symbolique lu symbolique la te dafa war a ànd ak teggin ak ak xorma bi nga xamante ne moom la bërëb bi laaj tamit ak toroxlu bi nga xamante ne moom la bërëb bi laajte moo tax boobaa noonu nga koy daal di sànne mu mu ne euh, euh, mu ne ha kaga nii ma def rama noonu la sànne allazi ki nga xamante ne unzilat ci la ñu wàcce alayhi ci moom suratul baqara so so mi suratul baqara sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi sallallahu alayhi wa alihi euh, wa sallama Euh, kon euh, li nga xamante ne nag moom lañ ciy wax fii nii maanaam mooy ay wàll ci suratul baqara waaye xaqiqatan suratul baqara am na ci yenn parties yu bari yoo xam ne Madina lañu wàcce woon ci njàlbeenu wax bi maanaam ci njàlbeenu hijra bi ndax suratul baqara mooy saar bi njëkk wàcce Madina saar bi njëkk bi njëkk wàcc ginnaaw yenente bi sallallahu alayhi bi mu euh, gàddaayee jóge Makka dem Madina mooy suratul baqara kon li mu ci namm fii moom mooy benn partie ci suratul baqara lañ fa wàccee mooy ay yi nga xam ne dañuy wax ci aj gi yu mel nii ak yu mel noonu yooyu la ci yooyu la ci jublu waaye jubluwu ci saar bi yëpp ci jëmmi boppam comme ni nga xamante ne noonu la leere wallahu a'lam hadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala gisoon nañ ko indi woon na ko léegi hadis numéro 1747 dina ko indiwaat léegi 1749 ak 1750 gis nañ waa saabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko rahimallahu jami'a mu ne baabu buntu man ka nga xam xamante ne rama dafa sànni aljamrata jamratul aqaba wa jaala te mu daadi def albayta kaaba gi maanaam muy néegu yàlla bi an yasaarihi mu nekk ci càmmoñam maanaam euh, loolu dafa war a maanaam buy sànni jamra day daadi def ci anam goo xamante ne euh, kaaba gi day koy féete càmmoñ mu ne euh, mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne maam loolu day lay wax ni sunna la maam sunna la maam ci place bi nga xam ne moom ngay taxawee mu ne qaala bil isnaad muttasil fi al-kitaab la haddathanaa Adam mooy ibn Abi Iyaas muy qaala haddathanaa Shu'ba ibn mu ne qaala haddathanaa al-Hakam muy ibn Utba al-Kindi an Ibraahiim ibn Yaziid an-Nakha'i an Abdurrahmaan ibn Yaziid an-Nakha'i mu ne annahu hajja dégg nga dafa aj ma ibn Mas'uud muy sayyidunaa Abdullah ibn Mas'uud al-Huzali radiyallahu ta'ala anhu nee na faraahu mu gis ko yar mi muy sànni al-jamratul kubra jamratul kubra mooy bu mag bi te moom mooy jamratul aqaba mooy ñetteel bi te boobu la ñuy sànni bu fekkente ne euh, bisu Tabaski boobu rek la ñuy sànni mu ne euh, ma gis ko muy sànni bi sabay xasayaatin ci juróom-ñaari xeer maanaam xasayaat maanaam mooy xeer yu ndaw. maanaam te lii moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullah indi ko fii te it euh, baat bi da ngay gis li tax kon mu daal di koy euh, mu tuddee woon baat bi saba xasayaat bi ñu ko xoolee baat bi indiwu ko woon ci buntu ba la weesu waaye imam al-Bukhari rahimahullah taala daf ko tuddee buntu bi ngir rot ji mu rot ci beneen xadis bu mel noonu maanaam ne imam al-Bukhari comme ni ñu ko gisee daa iman day faral di tànn baat yi nga xamante ne dañoo rot ci alquran wala ci xadis mu nekkoon kon fa jaala mu daal di nekk def albayta néegu yàlla bi an yasaar yi ci càmmoñam lii moo tax mu indi ko fii wa nan mu jël minan an yamini mu nekk ci ndeyjooram euh, summa qaala topp mu daal di wax ne hada fii maqaamul ladhi muy bërëb bi nga xam ne unzilat ci la ñuy wàccee alayhi ci moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam suratul baqara euh, muy suratul baqara hadis bi comme niñ ko gisee léegi imam al Bukhari rahimahullahu taala indiwaat na ko indi woon na ko mille sept cent te e, hadis bu ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañu ko rahimallahu al-jamii' na baabun yukabbiru ma'a kulli hasa e, baabun bunte ngi nii boo xamante ne day wax ne mu deneen e, yukabbiru danañu kabbar dañuy kabbar Euh, maa kulli ànd ak bépp xafaatin euh, euh, xeer maanaam bépp xeer boo xamante ne da nga koo sànni rek da nga koy boole ak kabar te loolu nag moom mooy li nga xamante ne moom ngay wax moom mooy allahu akbar maanaam ñetti yoon allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah wallahu akbar allahu akbar walillahi alhamdu maanaam ñetti yoon ngay njëkko allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah wallahu akbar allahu akbar walillahi alhamdu maanaam noonu moom mooy li nga xamante ne euh, loolu moom la ñuy ñaane maanaam noonu ngay loolu ngay wax bu ñuy sànni jamra waaye kabbar bu dee benn kabbar rek sax baax na waaye daal Euh, te loolu tamit day wane maanaam nit ki bi muy sànni jamra bi day wane màggaayu borom bi subhaanahu wa taala ak seytaane ni mu doyedee ci kanamam maanaam ni nga xam ne noonu la doyedee comme ni nga xam ne noonu la alqaana wa kaa euh, euh, inna kayda shaytaani kaana da'ifa pexeb seytaane dëgg dëgg dafa nekk loo xam ne lu woyof la kon nga màggal borom bi subhaanahu wa taala wéetal ko ba pare wëlbatiku sant ko mu ne qaala ibn Umar sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma tudd na ko an nabi jële ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme niñ koy gisee ci hadith bi ñëw ci buntu bii di ñëw inshaa Allahu ta'ala mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab lay haddathana Musaddad muy ibn Musarhad an Abdul Wahid muy ibn Ziyad al-Abdi rahimahullahu ta'ala Abu Bishr wala Abu Ubaydah al-Abdi waa Basra bokk ci juróom-ñetteelu génn génération génn am na 176 177 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu al-A'mash maanaam muy Sulaymaan ibn Mihraan waaw Abdul Wahid waaw ko léegi euh, muy Abdul ibn Ziyad al-Abdi Abu Bishr rahimahullahu ta'ala mu ne qaala al-A'mash muy Sulaymaan ibn Mihraan al-Kaahili mu ne qaala sami'tu dégg naa al-Hajjaaj muy ibn euh, euh, Yuusuf Hajjaaj mel na saqafi voilà yaqulu muy wax alal minbar ci kaw mi minbar mu ne as-suuratu saar allati bi nga xam ne yuzkaru moom la ñuy tuddee fiihaa tudd fiihaa ci moom al-baqara ah, mooy nag wi maanaam saar bi ñuy tudd saar bi nga xamante ne ci saar boobu ci la ñuy tuddee nag wi wa suurat ak saar allati bi nga xam ne yuzkaru moom la ñuy tuddee fiihaa ci moom aalu imran aalu imran wa suuratu ak suura saar allati bi nga xam ne yuzkaru moom la ñuy tuddee fiihaa ci moom an-nisaa jigéen ñi qaala mu nee na fa zakatu ma tudd moo daa di tudd zalika ma nettali ko li Ibrahima ne Ibrahima ibn Yazid an-Nakha'i kon fii day wane lan moo tax al-Amash di solo xadiis bi ci Ibrahima ibn Yazid an-Nakha'i te bii tamit lii tamit day tegtale maanaam riwaaya bi day tegtale ne mu an ana bi al-Amash def fii ne an Ibrahim li muy tekki mooy moom daa déggee mbir mi ci Ibrahima ibn Yazid an maanaam su ko defee riwaaya bii nii day daa di wane ne an ana yële al-Amash def mu tadlis googu maanaam maanaam maanaam astaghfirullah maanaam ne tadlis amu ci maanaam riwaayu googu day wane ne tadlis amu ci al-Amash deful benn xeetu nëpp-nëppal ci mbir mi waaye nii la ko déggee ci Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i maanaam nee na ba mu ko tuddalee te loolu moom mooy li nga xamante ne euh, daa iman nit ñu jéng ñi wala nga xam ne dañoo amee ay bidaa ci ñoom wala yu mel noonu dañ koy faral di melowoo mooy loo xamante ne mooy dañuy falal di tudd ay mbir yoo xamante ne ak ne non il faut ñu def attention ci loo xamante ne xaqiqatan amul dara da amul benn dalil lu mu tegu masalan saar bi dañ koy wax suuratul baqara mais moom ñëw na fekk na ñëpp saxaaba yi radiyallahu anhum ak taabe yi ñu borom ko yu mag yi ñëpp naan suuratul baqara lan moom moo tax moom mu mën a taxaw di douter sur le fait que ni saar bi suuratul baqara lañ koy tuddee mu naan saar bi nga xamante ne moom la ñuy tuddee mu am maanaam al baqara baatu al baqara rot na ci. wala saar bi nga xamante ne Ali Imran wax nañ ko ci wala saar bi nga xamante ne an-Nisaa tudd nañ ko ci alors que saar bi ci boppam noonu la tudd suratul Baqara suratu Ali Imran wala suratul Nisaa maanaam loolu tamit day dal ñu bari bari maanaam nga xamante ne dañuy fekk boroko xam yi saxal benn mbir loo xamante ne boroko xam yëpp d'accord nañ ci ñoom ñu ñëw di ci indi ay doute parce que nee nañ xamuñu ko maanaam ñàkk xam gi ñàkk xam nan ni comme ñoom xamuñu ko loolu day tegte ne mbir bi ci jëmi boppam amul maanaam te loolu moom lool day nekk loo xamante ne daa iman ñoom noonu la ñuy faral di doxal yàlla nañu yàlla sàmm mu ne euh, euh, mu ne kon nag euh, moom Seydina mu ne mu bi mu waxee Ibrahim mu ibnu Yazid an-Nakha'i fa qaala mu ne haddathani Abdurrahman ibn Yazid maanaam te loolu day mel ni par exemple ne malakul mawti malakul mawti ne naka la tudd Azraïl Azraïl la tudd dangay gis ñoo xamante ne dañuy ñëw ba jamono ji ñu naan amul dalil maanaam xamuñu ne amul dalil buy wane ne lan malakul mawti Azraïl la tudd amul dalil maanaam xamuñ ci dara loolu wóoruñu nañ ne nañ wax rek malakul mawti alors que bi ñu juddoo ba léegi maanaam bi l'islam amee ba léegi boroom xam-xam yi depuis génération yu njëkk yi ba léegi ñu ngi koy tuddee Azraïl ñoom ñu ne ne ñun xamuñ ci dara maanaam moom lii ñoo nuru maanaam euh, <laughs> euh, yàlla nañu yàlla sàmm voilà yàlla nañu yàlla sàmm wala boobu loo xamante ne xaqiiqatan am na comme masalan euh, wax ji ñoom masalan ji ñu wax ne maanaam amul luy wane ni alqadim tur la ci tur yàlla wala almuntaqim maanaam almuntaqim tur la ci tur yàlla yi wala alqadim que ni tur la ci tur yàlla yi te boobu ba léegi borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñi ngi tuddee borom subhaanahu wa taala almuntaqim ñu ne almuntaqim rotul rotul ci alquran rotul ci hadith ànd ak ne borom subhaanahu wa ta'aala nee na inna minal mujrimiina muntaqimuun jëfandikoo na ko foofu waaye ñoom dañ ni le fait que mu ne muntaqimuun mais en fait ñun inna ñu maanaam ñun yàlla dañuy euh, dañuy dañuy dañuy mbugal ñi nga xamante ne ñoom ñooy woy jomb ñaa jaamu ñi nga xam ne ay criminel lañ dañ dañuy dañ dañuy pratiquer répression ci seen kaw mais yàlla bu ne ñun dañ koy def ba pare daal di koy mu di inna minal mujrimina daal di muntaqimuna maanaam est-ce que dañoo bëgg a wax ne mun munta maanaam muntaqim yu bari ñoo existé est-ce que yàlla dafa bari ba tax ñu naan ñuy mën a douter ci bari waayu ci baat boobu ci boppam ne rek ndax dafa nekk au pluriel parce que conjugation bi la topp kon bu boobaa mënuñoo dàq ne baat boobu mi ngi ci alquran déjà yàlla tere ñuy wax naan amul dara luy dalil luy wane ne mi ngi ci alquran wala ci sunna beneen mbir bi ci def tey comme mu demee nekk alqadir maanaam yooyu yëpp en fait li ñu def moom mooy ne dañuy dégg kenn kenn rek mooy wax benn wax mbooloo mi yëpp topp ci ginnaaw wax jooju di ko waxandoo di ko waxandoo ba mu mbir mi siiw te jubluwuñ ci dara lu dul jàpp bëgg biñ bëgg a wane ne bëri waayu ñi koy wax loolu day teg ci la ne dëgg la. maanaam te loolu moom mooy moom euh, mooy ek mooy daanaka boo ko xoolee même processus bi ñu nekk ci ci ci caaxaan yi ñëpp dañuy utiliser processus boobu moo xam ñi nga xamante ne ay yéeféer lañ wala ay nitu bid'a lañ dañuy faral di utiliser processus boobu da nga gis ci télé bi dañ la leen ñuy wax maanaam ñu bari bari di wax doo benn affaire comme masalan jigéen ñi di muuru dañ leen forcer moo tax maanaam ñëpp di ko wax ba pare duñ invité benn jigéen buy muuru pour mu mën a défendre boppam ci loolu dañ naan rek noonu dañ leen forcer moo tax ñuy muuru te ñun dañ leen bëgg a défendre ñëpp jàpp ne maanaam ñëpp ñu ko le fait ñu koy répéter di ko wax dañ koo mujj def benn axiome maanaam loo xamante ne yow bala ngaa ñëw ci plateau télé bi pour débattre ci sujet bi il faut nga d'accord que ni jigéen ñi di muuru dañ leen dañ leen a ba pare après ñu doog a débattre yi ci des alors que ah alors que caaxaan la maanaam bari waayu ñi koy wax rek ak liñ koy wax. jubluwuñ ci dara lu dul lan lu dul que nopp yi buñ ko yàggee dégg jàpp ne dëgg la voilà jàpp ne dëgg la te du dëgg te loolu tamit euh, da gis ne euh, dafa bari lu muy lu muy lu muy xew maanaam wax ne par exemple muntaqim rotul ci alxuraan rotul ci xadiis amul nangam du dalil amul benn dalil bu wane ne ci turu yàlla la wala boog alqadim ah, rotul ci xadiis te kenn rek ko wax muy Ibnu moo ne. alqadiim rootul ci xadis te moom ci boppam indi na ko ci ay téeram xadis yi koy wax indi na ko ci ay téeram ku mel ne alkalimu tayyibu indi na ko ci waaye mu ne non rootul ci xadis nga gis ñëpp ñu koy répété alqadiim rootul ci xadis amul amul amul amul amul xatta ba ñi ba bu ñuy débat rek waa ahlu sunna ñoom ñu ne leen alqadim dalil yaa ngi nii wane ne rot na ci xadis téerewul dañuy continuer di wax wax na ko maanaam mi ngi mel ne ay millions ngi nit di wax benn wax boo xamante ne kenn rek ko wax ñu ne lii wane ni loolu amul maanaam mooy diw wax na ko bu fekkente ne moom Ibnu Taymiyya da koo fàtte jamono ji mu koy wax mais def ko fàtte mais tëkkalewul ne amul bu doon woon nag li mu ko indi ci yenn ci téere mi dañuy jàpp ne amul dañuy jàpp ne da koo xamul waaye munu ko bañ a xam <laughs> ndax moom ci boppam <laughs> indi na ko ci ay téereem ah voilà te buñu ñu xoolee euh, lan muy Albani Ibn Baz Ibn Usaymin ak ñeneen ñeneen yëpp loolu rotul ci xadis loolu rotul ci xadis sans ñu bàyyi xel ne dëgg-dëgg rot na ci xadis mais parce que tout simplement euh, Ibn Usaymin nee na rotul ci xadis après lan moom mooy am finalement wax ji yëpp yëpp yëpp finalement waxu benn nit kese la maanaam wax ji li muy bari bari bari bëri bari ñu ko wax xaqiqatan waxu benn nit kese la du du wax ju bëri voilà yooyu tamit yooyu yooyu yooyu mooy mooy liy xajjaaj def rek voilà saar bi nga xamante ne maanaam pour statistique ñi maanaam indi sikki sàkke ci xelu nit ñi ci ne saar bi waruñu koo tuddee suuratul baqara dañoo war a tudd saar bi nga xamante ne dañ ci tudd al baqara nañ nañu yàlla sàmm loolu moom moo tax euh, bi mu ñëwee laaj <laughs> tudd wax ko ko fa qaala moom mu ne ko haddathanii nettal na ma Abdurrahman ibn Yazid mu an-Nakha'i annahu kaana ne moom nekkoon na ma Ibn Mas'ud ak sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu hiina rama hiina ba nga xam ne rama mi ngi sànni jamratul aqaba ah jamratul aqaba mooy bu mujj bi fastabtana mu daa di eh, nekk ci digg alwaadiyo xur bi hatta mbéte isa haza ba muy jegewantoo bi shajarati ci garab gi te mooy garab mooy ci wetu masjidul xiif i'taradaha mu daa koy euh, gaaral mu daa di wetu farama mu daa di sànni sam sànni bi sab'i xasayaatin ci juróom ñaari xeer yu kabbiru muy kabbar ma kulli xasaatin ak xeer wu ne saa yu sànnee daa di kabbar maanaam comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxee léegi summa qaala mu daa di wax ne min haahuna ci bërëb bii wallazi waat naa ci ki nga xam ne laa ilaha amul benn buur xayruhu ku dul moom te mooy borom subhaanahu wa ta'ala te moom la dagan moom moo dagan ñu waate ko qaama taxaw na allazi ki nga xamante ne unzilat wàcc na maanaam ci fii la taxawee allazi ki nga xam ne unzilat wàcc na alayhi ci moom suuratul baqara suuratul baqara sallallahu alayhi wa sallam kon soor ñoom fan lañ déggee baat suuratul baqara saaba yi radiyallahu anhum lañu déggee ne saar bi suuratul baqara la tudd budul ci yonent bi sallallahu alayhi wa nga hadith bi kon euh, euh, imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala gis nañ ne indi woon na ko 1747 1740 1749 fii la ko mujjee indi maanaam te kon jeex na dootuñu ko gisati hadith bi te waa euh, hadith mi ngi ci maanaam waa saabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko rahimallahu al-jami' mu ne baabu buntu man ki nga xamante ne rama dafa sànni jamratul aqaba do mooy jamratul aqaba mu mujj walam yaqif te taxawul maanaam li mu tekk moom mooy Euh, ne ku sànni jamra boo xasee ba sànni jamratul aqaba doo taxaw doo fa taxawaat da ngay da ngay après nga dem nga continuer rawatina ne nit ñi dañuy bëri rag rek lool te nit ñi dañoo bëri te dañoo soxlaa ku nekk da ngaa soxla def ko lool nag maanaam xadiis la boo xamante ne maanaam wax la joo xamante ne euh, mu maanaam muttafaqun alayhi maanaam ñëpp maanaam wala boog euh, daan ijmaa daf cee am ah rahmatullah ah, ci borom xam-xam rahmatullah alal a xadis euh, bi maam fi indiwu ci xadis moom imaam al-Bukhari rahimahullahu taala bunt bi indiwu ci benn xadis daf ko tudd nii rek daan ne qaalahu ibn Umar sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma euh, wax na ko tudd na ko an nabi jël ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xadis boobu nag moom lay indi ci bunt bii di ñëw moom mi ngi koy junj boobu ba léegi naan zakaro ibn Umar qaalahu ibn Umar an an nabi sallallahu alayhi wa sallam maanaam boobu ba léegi mi koy junj fii nag la koy daal di indiwaatee ci bunt bii nga xamante ne moom mooy bii ñëw te day wax ne noonu la gisee yenente bi sallallahu alayhi wasallam def ko naka noonu noonu la euh, saxee ci xadis boo xamante ne euh, sayyidna Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu moom moo ko soloo ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu nekk euh, ci musnad imam Ahmad rahimahullahu ta'ala moom it mu saxal lan ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam sànni na jamrati taxawul Euh, te loolu euh, maanaam ci ci ci riwaaya bu siiw boobu mooy a ah, an ibn Shuayb an an an an Amr ibn Shuayb an abiihi an mu nekk euh, musnad maanaam mooy nusxa boobu sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Amr ibn ta'ala man te Ahmad ibn Hanbal solo ko rahimallahu al-jami' rahmatu radiyallahu ta'ala anhum ajma'in mu ne baabun iza ramal jamratayni yaqumu wa yushilu mustaqbilal qibla mu ne baabu buntu man ki nga xamante ne iza rama bu sànnee al jamrata jamra mu ne yuqbilu wala boog yaqumu day taxaw wa yushilu wa yushilu te mu dem ah dem ci xurwa ci batnul waadi Ah, maanaam bu sànnee jamra rek day daal di continuer loolu mooy yuskilu hmm? jamra tay ni naam ñaari jamra ji voilà yaqumu day taxaw maanaam bu sànnee jamra day taxaw ñaari jamra yu njëkk yi bu ko sànnee day taxaw am taxaw ñaan waaye su fekkente ne ñetteelu jamra bi la moom day continuer directement dem ci xurwa ci diggu xurwa hmm? mooy batnul waadi mustaqbilal qiblati waaye day ba pare daal di jublu qibla xibla bi moom mooy kaaba ga voilà euh, dégg nga maanaam loolu moom mooy tamit li nga xamante ne noonu euh, la ñuy doxee soo saa yoo xamante ne euh, sànni nañu jamra te lii nii moom mooy maanaam mooy bis bu nekk ci jour yi ñuy sànni jamra saa yoo sànnee jamra ba yegg ci jamratul aqaba doo taxaw da sànni rek ginnaaw bi nga daal di wéy dem ci dem ci batnul bi maanaam jaar ci da daal di jàkkaarloo xibla bi continuer mu ne xaala ma te te yii yëpp ay mbir la yoo xamante ne maanaam boo demee ba foofu maanaam da ngay gis schéma bi day yomb maanaam boo nekkee fii ñu koy wax yooyu mën naa compliquer ci sam xel wala yooyu mais boo demee ba gis ni ne ah d'accord ndekete nii la buñ paree fii la ñuy jaar jeex na maanaam mbir mi day yomb day leer bu nekk loo xamante ne lu compliqué la mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi al-kitaab li haddathana Usmaan ibn Abi Shayba muy Abul Hasan al-Absi rahimahullahu ta'ala di waa Kuufa muy mag ci euh, al-imaam Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne qaala haddathana Talha ibn Yahya muy ibn Nu'maan muy Abu Abbaad al-Ansaari di waa Baghdaadi euh, ginnaaw ga maanaam mu nekk tam maanaam génne àdduna waa Madina Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam bokk ci juróom-ñaareelu génération mu ne qaala haddathana Yunus mooy ibn Yazid al-Ayli an az-Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Shihab an Salim mooy ibn Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu an ibn Umar jële sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma annahu nako moom kaana nekkoon na yarmi di sànni al-jamrata ad-dunya mooy euh, euh, jamra bi gën a suufe maanaam mooy bi gën a jege Minan suñ jugee Minan jamra bi gën a euh, jege Minan bi sab'i hasayaatin ci juróom-ñaari hasayaat maanaam mooy jamratul ula jamratul ula moom lay njëkk sànni daal di sànni juróom-ñaari xeer maanaam gisoon nañ ne bi mu tuddee dañuy sànni juróom-ñaari xeer daf ñu zakarahu ibn Umar radiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alayhi wasallam maanaam kon fii la yu kabbiru mu daal di kabbar ala isri ci jeexitalu kulli xasaatin bépp xeer bépp xeer bu mu sànni day kabbar tudd yàlla summa topp nag yataqaddamu mu daal di jublu maanaam daal di dem xatta mbéte yus fii la Euh, mu dem ila ci euh, batnul waadi maanaam mu wàcc mu yaqumu mu daal di taxaw mustaqbilal qibla daal di jublu qibla bi fa yaqumu mu taxaw lan lu bëree bëri wa doo muy ñaan maanaam kon day dem ba bu demee ba nga xamante ne nekk na ci batnul yi mu jàkkaarloo qibla nag léegi daal di commencé lan commencé ñaan summa topp yar mi mu daal di sànni al wus euh, wa yarfa'u mu yëkkati yadayhi ñaari loxoom yii tamit gis nga ay mbir la yoo xamante ne maanaam day yëkkati ñaari loxoom buy ñaan léeg-léeg nga gis ku ne la yëkkati ñaari loxo ci jamonoy ñaan loolu bid'a la ànd ak ne dafa bokk ci xadis yi nga xamante ne exemple xadis mutawaatir yi yi nga xamante ne mbooloo mi ko soloo ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañoo jéggi dayoo ci bëri waay nga mu ne suma topp nag yar mi mu sànni al wusta maanaam mooy jamratul wusta yi summa topp nag yaxuzu mu daal di jël zaatu shimali wàllu càmmoñ ji fa yastahila fa yastahilu mu daal di demaat ci ci lan ci xur wi maanaam ci batnul waadi ci diggu xur wi wa yaqumu mu taxaw mustaqbila jàkkaarloo la waat ak alqibla ta qibla mu daal di taxawaat tawilan lu bëri wa yad'u mu ñaan wa yarfa'u mu yëkkati yadayhi ñaari loxom wa yaqumu te mu taxawaat tawilan lu gudd maanaam bi ñaan ñaan bu yàgg ngir ne place boo xam ne dañ ci yaakaar nangu ñaan moo topp nag yar mi mu daal di sànniwaat jamrata jamrata zaatul aqaba mooy bi nga xam ne mooy bu mujj bi min batnil waadi maanaam ci tukkee ci batnul waadi ci xur wi walam yaqif te taxawul indaha foofa maanaam du taxaw foofa summa topp nag yan sarifu mu daal di dem fa yaqulu mu daan ne maanaam mooy foofu bu sànnee day dem du taxaw ñaan yeneen yi ci des moom day taxaw ñaan waaye foofu bu ko sànnee du taxaw ñaan comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee yeneen ah wuute yi foofu la nekk moo tax ba mu paree ci loolu daf ne hakaza nii ra'aytu laa gisee annabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam yaf'aluhu mu di ko def ah sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu comme ni ko gisee daa iman saa yu de dara ba pare dana lan nii laa gisee yonent bi sallallahu alayhi wasallam def ko moo tax al asari radiyallahu anhu warda anna bihim xadis euh, bi imam Bukhari dina ko indiwaat ci ñaari xadis yi di ñëw muy mille cinq cent mille sept cent cinquante deux ak mille sept cent cinquante trois imam daf ko wéetoo walif imam Muslim comme ni ñu ko gisoon imam an indi ko xadis numéro trois mille quatre-vingt-trois imam indi na ko xadis numéro trois mille trente-deux imam Malik indi ko xadis numéro mille deux cent onze ak mille deux cent douze euh, imaamu Ahmad indi ko xadis numéro six mille quatre cent quatre euh, xam ne ñoom ñoo ko ci indi moom mooy amma imam Abu Dawud imam imam imam Muslim ak imam Abu Dawud ak imam uh, at-Tirmidhi ñoom ñëpp uh, indi wuñu ko uh, rahimallahu al-jami' mu ne baabu raf'il yadayni baabu raf'il yadayni 'inda jamratid dunya wal wusta maanaam baabu buntu raf'al yadayni yëkkati ñaari loxo bu ñuy ñaan maanaam ci jamono jooju inda jamratul wusta dunya faf jam jamratul dunya mooy jam mooy mooy mooy mooy jamratul ula mooy bu njëkk bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala fii dafa jëfandikoo baatu jamratul dunya ngir ne noonu la rote bi noonu la rote ci xadis bi waaye maanaam fuqaha yi rahmatullah am nañ koy faral di tuddee jamratul ula après ñu ne jamratul wusta après ñu ne jamratul aqaba wala ñu ne jamratul kubra maanaam kon loolu moom mooy li nga xamante ne euh, moom moom la indi fii te lii itam daanaka borom xam-xam yëpp rahmatullah alayhim euh, dëppoo nañu ci mhm. euh, ba mu def ne imaamu Malik rahimahullahu taala maanaam imaamu Malik rahimahullahu taala moom dafa maanaam li ñu sopp moom mooy ñu bañ a yëkkati loxo yi bu ñuy ñaan foofu maanaam moom loolu la wax man loolu moom lañ sopp waaye xadiis bi maanaam mooy sunna yeneen yenente bi sallallahu alayhi wasallam dëgëral na ne ne dëgg-dëgg li nga xamante ne moom mooy li mooy ne kon dañuy yëkkati ñaari loxo yi comme li sayyidna Abdullah ibn Umar wax radiyallahu ta'ala anhuma mu ne qaala bil isnaadil muttasil fil kitaab la haddathana yi ibn Abdullah si moom mooy ibnu Abi Iyaas ibnu ibn Uways Abdullah euh, Ismaïl ibn Abi Uways voilà voilà Adama mooy Abi Iyas Ismaïl ibn Abi Uways euh, rahimahullah taala euh, di jarbaat imaamu Maalik ah, rahimahullah comme niñ ko xam Abu Abdullah al-Asbahi al Euh, bokk ci fukkeelu génération génn cent trente génn àdduna cent trente-neuf année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imam Bukhari ak imam Muslim ñoo solo hadiisam comme niñ ko gisee woon mu ne qaala haddathanii akhii sama mbokk moom ma nettali muy Abdul Hamid ibn Abdullah ibn Abdullah ibn Uways maanaam moom mbokkam la frère am la euh, mooy euh, Aboubacar rahma moom mooy dàqantalam mooy Aboubacar ibn Abdullah day imam maanaam day solo soit ci imam Malik wala mu solo ci frère am Ah, loolu imam Bukhari daanaka loolu la ëpp lu muy indi ci xadisam rarement lay indi leneen ci Ismaïl ibn Abi Uwais te loolu moo tax Ismaïl ibn Abi Uwais moom saduq la waaye comme ñii lay soloo ci ñoom te ñoom kii maanaam ñoom ñëpp dafa yàgg ak ñoom dafa takkook ñoom ci kër gi lañ dëkk ñoo bokk maanaam loolu li muy tegtale moom mooy du juumul ci li mu déggee ci ñoom parce que saduq amul problème mu wóor problème bi mu am moom mooy léeg-léeg day fàtte bu fekkente ne kon day dégg day nettalee ci koo xamante ne dañoo yàgg mu yàgg dégg ci moom xadis bi ay ati ati ati at dañuy xam ne xadis bi kon ni mu ko nettalee doon la ko dégg maanaam loolu moo tax imam al-Bukhari di indi ci moom xadis bi rahimahullahu ta'ala ànd ak ne xadis yi muy indee ci moom day fekk ne xadis yooyu so ñeneen maanaam solo lañ ko ci ñeneen Euh, dégg nga mi ngi génn àdduna deux cent deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne an Sulaymaan te mooy ibnu Bilaal al-Qurashi rahimahullahu ta'ala maanaam li mu wane maanaam le fait que mu nekk waa Madina mooy wane ne Sulaymaan ibnu Bilaal la du al-Amash rahmatullahi alayhi mooy kon muy ibnu Bilaal rahimahullah bokk ci juróom-ñetteelu génération bi génn àdduna cent soixante-dix-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa an Yunus ibn Yazid te moom mooy al-Ayli an ibn Shihab mooy az-Zuhri an Salim ibn Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu anna Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma kaana nekkoon na yamri doon san yarmi doon sànni al-jamrata ad-dunya ak jamra bi nga xamante ne moom mooy bi gën a jege mooy jamratul ula bi sawee xasayatin ci juróom-ñaari xeer yu summa topp yu kabbiru muy sànni ala ifri ci jeexitalu kulli xasaatin bépp xeer maanaam saa yu sànne day sànni ba pare doog a wax doog a kàbbar wax allahu akbar summa topp nag yataqaddamu mu daal di mu daal di dëgmal mu daal di dëgmal fa yushilu mu daal di di wàccaat dem ci xurwa fa yaqumu mu taxawaat mustaqbilal qibla jàkkaarloo qibla qiyaaman daal di taxaw tawilan lu yàgg fa yad'u muy ñaan wa yarfa'u mu yëkkati yadayhi ay loxoom summa topp yarmi mu daal di sànni al jamratal wusta jamra bi nga xam ne moom mooy bu ci digg bi maanaam fi jamratul wusta kazalika naka noonu fa ya'khudhu mu daal di jël jazata shimal wàllu càmmoñ fa yusilu mu daal di wàccaat dem ci xurwa fa yaqumu mu daal di taxawaat mustaqbilal qibla daal di jàkkaarloo qibla qiyaman taxaw tawilan daal di taxaw taxawaay euh, tawilan bu yàgg fa yad'u muy ñaan muy wa yarfa'u mu yëkkati yadayhi loxo mi suma topp yar mi mu sànnel jamrata euh, jamra bi nga xam ne zaatul aqaba moom mooy bu mujj bi min batnil waadi tukkee ci xur wi nga xam ne mooy digg xur wi daal di koy jógee ñëw sànni ko walam yaqif waaye nag du xaw du taxaw indaha fa moom maanaam bu sànnee rek dootu taxawati day daal di wa yaqulu mu daal di wax nag hakaza nii ra'aytu laa gisee ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon li nga xadis bi eh, li ko wutaleeg bu njëkk moom fii Talha ibn Yahya moom moo ko solo fi fii eh, Aboubacar moo ko solo non Souleymane ibn Bilal bokk moo ko solo ci Yunus ibn Yazid al-Ayli ñoom ñaar ñoom ñëpp ci Yunus ibn Yazid al-Ayli lañ ko eh, solowee maanaam dinañ gis ne. Euh, li nga xamante ne moom mooy xadis bi kon euh, ci Yunus ibn Yazid al-Ayli la la moom mooy madaarul xadis loolu lañ tuddee madaarul xadis mooy ki nga xam ne mooy pivot bi ci moom la ñeneen ñi ci des ci euh, solo bi nga xamante ne moom la solo ci xadis bi ñu gis ne tamit ne xadis bi waa sahaabu kutubu sitta imam moom imam Nasaa'i imam Ibn Maaja ñoo ko ci solo bi nga xamante ne moom mooy imam Muslim imam Abu Dawud ak imam At-Tirmidhi ñoom solowuñu ko rahimallahu al mu ne baabu du'a indal jamratayni baabu buntu du'a ñaan indal jamratayni foofu ñaari jamra yi maanaam suñu sànni jamra ñaari place yi nga xam ne moom la ñuy sànni jamra yëpp dañuy yëkkati maanaam dañuy ñaan maanaam fee dafa doon wax ne dañuy yëkkati loxo yi fii mu wax ne dañuy ñaan maanaam nga gis ne kon yëkkati loxo bi benn atte la ñaan gi benn atte la boo xamante ne dafa takkaloo ak yëkkati loxo bi euh, kon loolu euh, tamit te gisoon nañ ni yëkkati loxo bi moom la imaamu Maalik rahimahullah ci lu ñu solowee ci moom bañ waaye ni nga xamante ne comme al euh, imam euh, euh, ibnu ibnu daqiqul ayb muwaffaquddin ibnu qudaamat al maqdisi rahimahullah ne xamuñu ku wuute ci masala boobu xanaa à part li nga xam ne moom la imam ibnu qasim solowee ci imam malik rahimahullah taala te loolu noonu tamit imam al-hafiz ibnu munzir rahimahullah taala jëm ñu wax jooju la wax ah rahmatullah alayhi maanaam daanaka masala boobu dafa nekk loo xam ne borom xam yi dañ ci dañ cee dëppoo voilà maanaam moo tax imaamu Maalik àndu ci tëkkalewul ne Maaliki yi ànduñ ci maanaam loolu tamit il faut ñu def différence boobu wallahu a'lam mu ne qaala moo kon mu ne kon buntu boobu muy euh, ñaan bi nga xamante ne moom la ñaan euh, bu ñuy sànni euh, jamra li nga nag moom la ci namm moom mooy ñaan googu nan la war a toll maanaam taxawaayu ñaan bi naka lay toll ngir ne xamoon nañ ni day ñaan day yëkkati loxo ci ñaan waaye naka la maanaam ban ban naka lay tollu loolu uh, moom lay leeral ci xadis bi mu ne wa qaala uh, Muhammad te moom mooy ibnu Bashar uh, Muhammad ibnu Bashar gën a siiwee ci Bundaar dégg nga moom mu ne qaala haddathana Usman ibnu Umar te moom mooy ibnu Faris al-Abdi Abu Firawna rahimahullahu ta'ala gisoon nañ ko Euh, moom mu ne an mu ne qaala axbarana Yunus muy ibnu Yazid al-Ayli an az-Zuhri moom Muhammad ibn Muslim anna Rasulullah sallallahu alayhi ne Yonent bi sallallahu alayhi maanaam lii moom moo tax imaam al-Bukhari indi qaala ah waxul haddathana wa qaala saa yu defee lu mel nii dafa am lu tax ndax Zuhri imaam az-Zuhri taabi'i la ah voilà mais ci jeexital gi. ci jeexital gi quand dina ko jokkale ci jeexital xadiis bi dina jokkale càllale gi tamit dégg mu ne az-Zuhri rahimahullahu ta'ala mu ne qaala neen anna Rasulullah naka kaana nekkoon na iza ramal jamra iza rama suran sànni al-jamrata jamra allati bi nga xam ne tali moom moo jege masjida minan jumaay minan mooy masjidul xiif yarmiha daf ko daan sànni bi sab'a hasayaatin ci juróom-ñaari xeer yukabbiru muy kabbar kullama saa yoo xamante ne rama mi ngi sànni euh, bi xasaatin ci aw xeer summa topp nag taqaddama mu daal di dëgmal amaamaha ci kanamam fa mu daal di taxaw mustaqbilal qiblati jàkkaarloo qibla bi maanaam bu yegsee ci xur wi ci diggu xur wi raafe an mbirum nekk aji yëkkati yadayhi ñaari loxoom yi yaddu aw muy ñaan wa kaanate nekkoon na yutiilu doon guddal al wuqufa taxawaay bi lii moo tax imaam al Buxaari indi buntu bi maanaam di wane ni ñaan googu warta nekk ñaan goo xamante ne maanaam da ñëw rek daal di ñaan ñaanu trente secondes dem sa yoon ah maanaam loolu lay wax ni mu ne wakkaana nekkoon na eh, maanaam kon eh, eh, maanaam kon da daan ñaan rafi'an ak yëkkati yada yi loxo mu yaddu woo di ñaan maanaam lii tamit day tegtale li ñu wax léegi ne yëkkati loxo yi ak ñaan gi dañoo war a takkaloo ndax xaalu ñaanam xaalu yëkkati loxo bi ci la doon ñaanee moo tax mu ne wakkaana rafi'an ya yi lan maanaam bi maanaa xaalata raafi an yada yi yaddu oo muy ñaan xaal bi muy yëkkati loxoom ci la doon ñaan maanaam raafi an kii nii loolu xaal la moom xaal la hmm. euh, kon wakaana te nekkoon na tamit yu téelul wuquufa di taxawal di guddal taxawaay bi maanaam te loolu tamit moom li muy tegtale moom mooy kon taxawaayu ñaan googu dafa war a nekk ñaan goo xam te ne lu mu gudd gudd lu mu gudd moo gën suma topp nag yàtti mu dikkee aljamrata waaye nag gudd gi tegtalewul gudd goo xamante ne ay heure lay doon loolu tamit jubluwuñ ko ci voilà mu ne euh, yu kabbiru euh, kon euh, mu ne mu suma topp yàtti mu dikkee aljamrata saaniyati ñaareelu jamra bi fa yarmiha mu sànni ko bi sab'i ci juróom ñaari xasa yaa dana xeer yu kabbiru mu kabbar kullama saa yoo xamante ne rama sànni na bi xasaatin ci xeer summa topp yan xadiru mu daal di euh, euh, ja euh, dem maanaam daal di daal di jéng daal di dem zaatal yasaari ci càmmooñam mim ma ci li nga xamante ne yàlla yi moom moo féeteeg alwaadi ci waadi ci xur wi fa yàq fi mu daal di taxaw mustaqbila jàkkaarloog alqibla ta qibla ba tey raafe an di yëkkati mbirum nekk aji yëkkati walla maanaam mbirum nekk aji yëkkati yedd yi loxom yedd woo di ah. summa topp ya ta yati mu dikkee al jamra te jamra te allati bi nga xamante ne mooy fi ñuy sànni allati bi nga xam ne indal aqaba moom moo nekk ca jeexital ga mooy fa mujj fa fa yarmiha mu sànni ko bi sabee xasayaatin ci juróom-ñaari xeer ba tey kon dañuy gis ne juróom-ñaari xeer la ñu sànni comme ni nga xam ne noonu la waxee ne yeen Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ma tuuxal na ko ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam saa yu nekk dañu sànni juróom-ñaari xeer muy ñaar fukki xeer voilà euh, te ñaar fukki voilà mu voilà muy vingt et un voilà mu tolloog ñaar fukki xaraf ak benn yu nekk ci sourate Fatiha te baa muwuñu kon maanaam muy kabar yu kabbiru muy kabar inda kulli hasatin ci euh, fa xeer wu nekk mooy saa yu sànni ab xeer su topp yan sari fu mu dem walam yaqif te taxawul indaha fa moom maanaam kon ci juróom-ñaare bi doo doo taxaw mu ne qaala Zuhri Yunus ibn Yazid al-Ayli mooy wax mu ne imam az-Zuhri nee na sami'tu dégg naa Salim ibn Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu maanaam kon lii Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhu moom kon dañuy gis ne dégg-dégg am na fii yu haddisu muy nettali misla hada lu mel nii an abihi di jëlee ci baayam an nabi mu jëlee ko ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa kaana ibn Umar te sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma nii moo wax ne Yonent bi sallallahu alayhi nii la def te mu te te moom mu jële ko ci Yonent bi sallallahu alayhi moom it nii yaf'aluhu la daan def hmm? ah hadith gisoon nañu hadith mooy 1751 1752 fii la ko imaam al-Bukhari mujjee indi ñu gis ne waa ashaabu kutubu sitta ñett ko ci indi muy imaam al-Bukhari uh, an-Nasaa'i ak imaam Ibn Maaja amma imaam Abu ak imaam at-Tirmidhi ak imaam